moom nag mu ngi tuddoon nan la tuddoon mu ngi tuddoon Burayda ibnul Xusayb ibn Abdillah ibn al-Xaaris ibn al-A'raj ibn Sa'd ibn Adiy ibn Sahm ibn Adiy ibn Sahmin ibn Maazin ibn al-Xaaris Salaamaan ibn Aslam ibn Afdal Aslami kon noonu nekkoon turam moo doon Burayda di doomi al-Husayb Burayda ibn al-Husayb dañu naan rek dangay dégg ñu naan Buraydatul ibn al-Husayb Burayda ibn al moom mu ne bi nga xamante nii dafa dégg mooy ci riwaaya imaam al-Bayhaqi rahimahullah boo xam ne riwaaya bu jokkaloo la kon imaam al-Bayhaqi mu ne lamma moom Burayda di nettali radiyallahu anhu mu ne lamma ja'alat Qurayshun miatan min al-ibili liman yarudda annabiya sallallahu alayhi wa sallam xamalani tamaa fa rakibtu fi sabciina min bani sahm fa laqiituhu fa qaala man ant qultu burayda mu ne moom burayda radiyallahu taala anhu wa ardaa mu ne bi nga xamante ne nii ci la ci lañu dégge ma nekk sama dëkk dégg ne kuffaaru quraychin yi teg nañu ci yonent bi salaatu wassalaam pour képp liman yarudda annabi pour képp koo xam ne ëndil na leen yonent bi salaatu wassalaam yi génn seen dëkk di makkatal mukarrama zaadaha allahu tashrifan wa takriman di gàddaayi madinatul munawwara ala saakini afdalu salaatu wassalaam ku ñu ko ëndil mort ou vif gisoon nañu qissatu Suraaqa ibn Maalik ibn Ju'shum bam ne dama ne woon ci sañuy ñoñ foofale ci bani Mudlij fa ataanaa rusulu Qurayshin wala fa atat naa mu dikkal ñu rusulu Quraysh nekk ñi nga xam ne émissaire waa Makka di waa Quraysh ñu teg mi atu naaqa képp ku leen indil yonent bi aleyhi salaatu wasalaam aw mayitan deena wala dund na ñoom loolu lañ tegoon Burayda nag radiyallahu anhu mu ne man bi ma déggee loolu ah saa géléem nee na ne tamau ak xemmeem am saa géléem yooyu ah mu daal li may dugg mais alal la mu ngi mel ni ñu ne la woon ku ma jàppal diw bu Amérique ne ku ma jàppal diw wala ku ma ci jox information cent milliards lañ teg de dollars sa way ma nekk problème problème u chômage topp ma tama am possibilité seetuwaay ji lu may def mu ne xamale nii mu daal di may yenu daal di may dugg ak mooy li nga xamante ne mooy xemmem ndax nit dafa bëgg alal wa innahu li xubbil xayri la shadid nit dëgg-dëgg ku bëgg alal la moom alal moom du ko bëgg lool ñu bari alal a dee ci seen xol yi mu ne kon xamala nii ci la ma yenoo moomatuma sama bopp li may génne daal di ma tette di ma doxloo mooy ak tamawu xemmeem saa giléem yooyu nag mu tegu sama loxo mu ne farakibtu ca saase ma daal di war ba ma ko déggee fii sab'ina min bani sahm ma yéeg war sama war sama gawar sama war waay fii sab'ina ci soixante-dix yoo xam ne min bani sahm ci waa banu sahm mooy moom seen waa tribu mu ne nag fa laqituhu ma dajeeg nag moom alayhi salaatu wassalaam nee na bi ma dajeeg moom mu ne ma man ant moom alayhi salaatu wassalaam ne ma yow la kan qultu ma ne ko man burayda man burayda lañu may wax euh, yonent bi aleyhi salaatu euh, dafa nekkoon koo xam ne alfa'lul xasan da koo mas a bëgg mooy euh, moom bu doon comme mu am lu mu bëgg nii walla am koo xam ne dafa présenté wu mu mu laaj ko turam mu yor tur boo xam ne day wane ne comme Burayda xam nga day jóge ci lu sedd albardu loo xam ne mooy lu sedd malgré dàq gi ñu dàq li muy metti metti metti lim gisee kii mu tudd Burayda al fatlul xasan mu tafaa ala mu daldi gis ci loolu euh, lu rafet que ne dina baax te loolu moom moo nekkoon aaday yonent bi aleyhi salaatu wassalaam moo tax bi mu déggee tur bi mu daldi ciy def mu loolu tamit mu def ci loolu këne kon nag mbir mi dina yomb gestu Seydina Abu Bakar wax ko bardan ne ko ak mooy ak seddaay mu ne loolu de ndax tur bi mu dégg loolu mooy nit lu nekk dañ cee war a gis lu positif mais tout le temps le négatif déedéet léegi moom nag mu ne ko Burayda ne ko mais wax naa la man maay kan yow mi man ant non yeneen ci ma lay saaru saam ne ko bi mu ko waxee Burayda summa qaala mu ne ko mi man ant foo jóge mooy ndax tuur bi rek doyul ndax araab yi pour ñu xamoon yow yaay foo bokk ndax ñu la gisee xamuñu la nga wax leen ne leen man maay hind rek ndax hind góor jigéen da ko doon tudd góor doon na tudd hind jigéen doon na tudd hind nga ne man maay hind rek loolu taxul ñu xam la mais boo waxee sa askan bu boobaa ñu xam nag yow fan nga bokk mu ne ko min man ant ci ñan nga bokk mu ne ko min aslam mu ne man de maa ngi bokk ci waa aslam gisoon nañu rifaar xafarallahu laha wa aslam saalamaha llah ba ñuy gis abu dhar radiallahu taala anhuma anhu mu ne aslam min ci aslam laa bokk mu geestu moom yonent bi aleyhi salaatu wassalaam ne seydna abu bakar ñun kon mucc nañu ci fatlul xasan gi ñu la wax léegi mu continuer continué na fa léegi nee na nag bi mu paree ak leneen yu mu ko wax fa qaala Burayda Burayda nee na nag ma ne ko lin nabi ma ne yonent bi alayhi salaatu bi ma la waxee maay man anta yow moom da ko doon seet mais xamul kan la <laughs> ndax wax na le xamalani tama man li ma yëkkati mooy ak bëgg xemmeem saa giléem yooyu nekkoon alal du rëy daal di tegu sama loxo waaye ki may seet sax man xaw ma ko mu ne ko man ant yow la kan léegi yonent na qaala yonent bi aleyhi salatu wasalaam ne ko ana muhammadu bnu abdillah rasulullah ne ko ana man muhammadun ñu ngi way wax muhammad laa tudd aleyhi salatu wasalaam ibnu abdillah di doomi ku ñuy wax abdillah rasulullah mu jox la naatam sifaam mooy kan mooy wax na la turam mais wax na la nag mooy kan mooy ne rasulullah ndawu yàlla la fa qaala burayda burayda ci saase moom da doon ñëw ngir jàpp ko ci saase mu ne ashhadu an laa ilaha illa wa anna muhammadan wa rasuluhu fa aslama burayda wa aslama man kaana ma'ahu jami'a nee na bi mu nee ko man la Muhammad di doomi Abdullah rasulullah di ndaw yàlla alayhi salaatu wassalaam Burayda nee na maa ma ne ko ashhadu maa maa ngi seede ne amul benn buur bu ñu war a jaamu ci dëgg illallah ku dul yàlla wa anna muhammadan kuene yow muhammad mii alayhi salaatu wassalaam abduhu jaamam nga wa rasuluhu te ndawam nga mu daldi tuub moom Burayda ñi mu àndaloon ñépp ci soixante-dix yooyu daldi tuub ànd ak moom Burayda ni alhamdulillahi alladi aslama banu sahmin taa'iin gayra makru mu ne Burayda ne radiyallahu anhu ne maa ngi sant yàlla alladi mi nga xam ne aslama dugg na ci lislaam jébbalu na tuub banu sahmin sama waa tribu di banu sahmin yépp taa'iina te bi ñuy tuub ci coobarewu ghayra makruhiina kenn forcé wu leen euh, fa lamma asbaxa bi nga xam ne nag ca lañ nekk ba suba jot nga xam ne dugg ma Madina ci des qaala Burayda Burayda ne radiyallahu anhu yaa rasulallah léegi tuub nañu mu ne yonent bi aleyhi salaatu wassalaam ñoom nag côté boobu lañ dëkkoon sorewuñu ne yaa rasulallah ndaw yow yow ndaw yàlla li laa tadxulil madina illaa wa ma'aka liwaa ne ko bul dugg madina nag fi nga jëm lu dul nga yor drapeau mu daldi jël euh, nu mu tudd ay maamam mooy kaalaam summa shaddaha fi rumh mu daldi koy def ci benn xeej yor di dox kanam yonent bi aleyhi salaatu wassalaam xatta daxalul madina ba ñu dugg madinatul munawwara ala saakini afdalu salaatu wassalaam euh, loolu moom la riwaaya bi wax bu dee nag imaam alxaafiz ibn xajar raximahullah ci al isaaba moom dane moom neewul ne burayda dafa dugg noonu bi muy def tarjuma seydina buraydat ibn alxusayb al aslami wax nañ la dane qaala ibnu sakan moom ci imaam ibnu sakan la jële moom dane aslama ibnu sakan dane raximahullah aslama xiina marra bihi nnabiyu sallallahu alayhi wa sallam muhaajiran bil ganiim wa aqaama fi mawdihi fi mawdihi xatta madat badrun wa uxudun thumma qadima ba'da dhalik ah, mu ne moom ibn sakan rahimahullah imaam alxaafiz mu ne imaam ibn sakan moom mooy waxul lii dane liñ gis ci riwaaye biñ gis léegi dane aslama moom dafa tuub mar marra bihi nabi loolu d'accord nañ ci mooy ne mu ngi tuub bi yonent bi alayhi salaatu bi mu ko rombee bi muhaajiran bil ghamim mu ngi dajeeg moom ci bërëb boo xam ne soriwul Madina bu tudd al-Ghamim foofu la convoi yonent bi aleyhi salaatu wassalaam Seydina Abu Bakrin Aamir ibn Fuhayra Abdullah ibn Urayqit foofu lañ dajeeg ku ñuy wax Burayda ibn al-Husayb mais Ibn Sakan dane foofu noonu rahimahullah moom dane foo aqaama fi mawdi'i Burayda foofu la dafa tuub way fa des duggul ak Medina ànd ak yonent bi alayhi salaatu wassalaam fa nekk ndax côté yooyu lañ dëkkoon ba ni nga xam ne ci la Badar romb Uhud romb ginnaaw gi nag ci la door a ñëw ci yonent bi alayhi salaatu wassalaam ak si Madinatul Munawwara ala saakini afdalu salaatu wassalaam am na sax waqiila imaam alxaafis ne aslama am na ñu ne sax tuubul bi ko yonent bi alayhi salaatu rombee foofu waaye aslama ba'da munsarifi nabi min Badr mu ne moom dafa tuub am na ñeneen ñu ne moom dafa tuub bi nga xam ne ci la yonent mi alayhi salaatu salaam jóge Badar ci la dóora tuub waaye kon dangay gis ci kaw ñi nga xam ne ñoo ndiri waaye bële mooy ne yonent bi alayhi salaatu salaam daje nag kon Burayda eh, ibn ibn al-Husayb al aslami radiyallahu taala moom nag ginnaaw bi nga xamante ne nii moom di Seydina Burayda bi nga xamante ne nii ci la kon tuub fekkewul kon ci wax yiñ la wax sànq Badar ak Uhud ginnaaw gi la ñëw yonent bi aleyhi salaatu wassalaam nag moom la waxoon moom la chargé woon moom Burayda di dajale zakaatu waa ñoñam di waa banu sahm di waa banu sahm waa banu aslam moom moo doon te bokk ci banu aslam moo doon dajale seen zakaat yi di seen azaka yi di ko ëndi bi nga xamante ne moom nag ay manaaxibam du jeex ay jalooreem siiw na ci téere xadiis siira yi moom Seydina Buraydatu ibnul Xusayn bi nga xam ne ci la yonent bi aleyhi salaatu wassalaam di waaj a génn àddina tamu préparé woon armée Usaama ibn Zayd al-Hibb ibn al-Hibb radiyallahu ta'ala anhuma wa ardaahuma bi nga xam ne ci la yonent bi aleyhi salaatu wassalaam bi mu nekkee ci lalu feebaram bu mujj ci kaw suuf mu defaroon armée boobu newoon na ko Usaama jiite di doomi Zayd ibn al-Haarisa ibn Sharaxil radiyallahu taala anhum wa ardaahum ñu waroon a dem ca al-Balqa fële ca Siri ngir ñi nga xam ne ñoom ñoo rayoon ca huitième année ba kan lañ reyoon di Zayd ibn Haarisa di bàyyi Usaama bii te ñu gisoon ko waxoon nañ ko fi waaye dinañ ci gën dikk incha allah waaye Jaafar ibn Abi Taalib ak Abdullah ibn Rawaha radiyallahu taala anhum wa ardaahum di jayshul umara yonent bi aleyhi salaatu ginnaaw gi ci dixième année bi dafa takk xare jiital doomu kenn ci ñi rayoon noon di Usaama radiyallahu anil jamii ngir mu dem foofu fële ubbi foofu te wan gaa ndax gis gis euh, romain yi jur boobu dañ naan gañe nañ nañ fexe dem fekk leen fa mu yónni kon sëy Seydina Usaama bi ñi nga xam ne ci la yónnee xeex boobu moom aleyhi salaatu wassalaam ki yoroon drapeau usa seydna mi jiite woon drapeau bi moo doon burayda ibn al taala anhuma wa ardaahuma ginnaaw yonent bi aleyhi salaatu bi mu génnee àddina moom seydna burayda marwal marwu nekkoon euh, nekk fële ca euh, furs marwu fa la nekk fa doon fa jàngale xam-xam bi nga xam ne moom la jële ci yonent bi aleyhi salaatu wassalaam bokk na ci ñi nga xam ne ñoo jële ci moom muy ñaari doomam yi di suleymaan ak abdullah ndax bi nga xam ne ci jamonoy seydna omar la ñoom ñaar ñi dudd di suleymaan ak abdullah am nañu ne ci boroom xam-xam yi kene ay seex lañu ba nettali bu siiw boobu kene imaam euh, euh, moom Buraydatu ibn al-Husayb dafa toogoon ak Seydina Omar ibn al-Khattab ci jamonoy xilaafatu thani al-khulafa ar-rashidin al-Faruq Omar ibn al-Khattab radiyallahu ta'ala anhuma wa ardaahuma dañu masa dafa masa toog ci jataayu Seydina Omar ibn al-Khattab ci xilaafa am benn jaamam bu ñëw bégal ko ci ne ko sa soxna si mu bàyyi ci kër gi de yàlla muccal na ko mooy wasin na am na doom Burayda da di kontaan radiyallahu anhu ba ne ko goreel naa la ndax xabaar bu neex biñ ma indil waaw gis nga ñoom doom nim leen jaraloon goreelum jaam ndax danga ma indil nuwel bu neex ne ma sama soxna muccul bi ñu toogee tuuti jaam ba dem ñu toog tuuti beneen jaam ak siwaat beneen jaamam boo xam ne moo ko moom ak siwaat ne ko maa ngi lay bëggal que ni sa doom sa sa soxna si nga bàyyi ca kër ga am na doom mu ne ko am na ku la ci jiitu am na ku njëkk a ñëw ba jiitu na jox na ma nouvelle mu ne ko waaw mais lii beneen doom la moom benn la la wax man beneen bi laa lay wax mu ginatee kontaan kon ñaari doom la am mu ginatee kontaan waaye goreelu ko Seydina Omar radiyallahu anhu ne ko ah goreel ko comme ni nga gorelee ku njëkk ki looy xaar comme ko ku njëkk gi dangaa kontaan ba goreel ko ndax nouvelle bu neex bu mu leen dil benn doom kii ñëw na wax la beneen doom boo am kon nag ah defal ni nga defoon rek ci la jaar moom it Seydina Burayda ne ko idhab wa anta hur demal yawit ci nouvelle bu neex bi mu ma jox yawit libre nga Allahu akbar mooy ñoom ñaar ñii di Sulaymaan ak Abdullah ibna Buraydat ibn al-Husayb al-Aslamiyaan kon bokk na ci ñi jële ci moom boroom xam-xam yu mag lañ woon nag Suleymaan bi ak Abdullah nekkoon nañ sax ñoo xam ne ay xaar ay xudaat lañu ay juge rahmatullah alayhima waaye naka noon Abu Nadra jële na ci ñoom ak ñeneen ak ku mel ni amir ash-Sha'bi jële na ci seydna Burayd ak Abul Malih al-Hudhali ak ñeneen ñu bari moom nag wax nañ la dafa wàccoon nekkoon Marwa Marwu waaye mu ngi dëkkoon na Basra dëkkoon na Basra benn ab jamono xeex na bokk na ci ñi nga xam ne ñoom ñoo ubbi Xuraasaan jamonoy seydna Uthman ibn Affan alayhi ridwaanur rahmaan bokkoon na ci ñi nga xam ne ñoom ñoo ubbi woon xuraasaan bilaadu xuraasaan foofu jàpp afghanistan pakistan ak yooyu noonu ak perse nekkoon bokkoon ci perse jamono yooyu xuraasaan bilaadu xuraasaan foofu la ci iran bokkoon na ci ñi nga xam ne moom mi moom bokk nañu ubbi foofu moom seydna burayda radiyallahu taala anhu muy nettali euh, moom imaam burayda raximahullah comme ni nga xam ne noonu la ko imaam saad ibn saad raximahullah daal di solo mu ne euh, non imaam az-zahabi raximahullah moom moo ko indi ci taarixul islaam daal di nettali muy taarix bi nga xam ne tuddoon nañu ko muy taarixul islaam bu imaam al-Dhahabi muy nettali ne euh, Burayda dane euh, fekk mu ngi jële ci benn ci doomam yi di Suleymaan wala Abdullah mu jële ci baayam ne baayam di nettali ne shahidtu Xaybar man de xeex naa ak yonent bi salaatu wasalaam fekke naa Xaybar wa kuntu fi man sa'ida sulma fa qaataltu xatta ru'iya makaani wa alayya thawbun ahmar fama a'lamu anni rakibtu fi lislaami danban a'zama alayya minhu ay ashuhra imaam burayda radiyallahu anhu mu ne man ànd naa ak yonent bi aleyhi salaatu wassalaam daldi xeex xare naa ak yonent bi aleyhi salaatu wassalaam xaybar ca septième année ba ginnaaw gàddaay yonent bi aleyhi salaatu wassalaam mu ne te bokkoon naa ci ñi nga xam ne ñoo yéegoon ci fissure ba ñu tojoon ci ba ñu defoon ngir ba juif yi foofule ca xaybar daldi seen forteresse ya bokk nañ fa ñu tojoon nga xam ne portion bañ tojoon ngir man faa yéeg mën a dugg ci forteresse bi mu ne man bokkoon naa ci ñu fa yéegoon mu ne fa xaataltu xatta ru'iya makaani na man nag xeex fa xeex bu mag ba ni nga xam ne ñépp dal di gis xeex bu mag ba nga xam ne faraa fa def bërëb ba ma nekk na ma fa xeexe mu ne ta boobu wa alayya thawbun ahmar maa ngi soloon benn yéere boo xamante ne nii bu rouge la mu ne famaa alamu anni rakibtu fil islaami danban a'zama alayya min allahu akbar mu ne loolu noonu mu ne bi muy xeex noonu ak njàmbaar gam fa def ak yére bu xonq bi mu soloon nga xam ni ñépp koy gis mu ne xawma ci lislaam bàkkaar bu gune rëy bu ma def ci lislaam ku boobu noonu sol yére shuhra muy sol yére boo xam ne ñépp lay gis ba gis fa la ma fa defoon mel ni ndaysaan mu bëgg a wax ne loolu de moom da koo jàppe comme si ngistal la allahu akbar koo xam ne day xeex ci yoonu yàlla te yonent bi alayhi ba mu gisee abu dujaana simaakum na xarasha radiyallahu taala anhu wa arda keroog Uhud ba mu takkee isaabatul mawt bande bu rouge boobu nga xam ne moom lay takk ci bopp bi moom Abu Dujaana radiyallahu anhu saabu bu bu bu bu meree ba nekk ci xeex nag ba ba yaramam tàng day takk kii bu bu ko takkee rek gaa yi ne xeex ba jeex na Abu Dujaana axraja isaabatal mawt génne na bande bi nga xam ne moom lay takk ci bopp nga xam ne xeex ba dee rek mbaa ñu rey ko moom kay xeex bee jeex mu gañ a mbaa ñu rey ko ba mu ko gisee ak nam doon doxe mu ne doxin wii de di fekk da doon di bonde di di ngandal di kii di wane ne yonent mi alei salatu wasalaam ne dox gii de muy dox gu yàlla bañ la lu dul ci bërëb bu mel nii mooy def ko en fas noonu lislaam yi te bu rey da loolu la def waaye loolu moom jàppe woon na ne le fait xeex bu mag ba mu def ba mu yéegee ñépp ko gis ak lu xonq lam soloon mu ne fama alamu masumaa xam di an nii que man rakibtu jëf naa fil islaam yi ci l'islam zan ban bàkkaar a'zamu minhu bu gën bu gën garaaw sama jëf jooju Allahu akbar moo tax imaam al-Hafiz al-Dhahabi mu ne bu dee xam nga ne Burayda moo def lii mu ne wala alla Burayda radiyallahu anhu bi izra'ihi ala nafsihi yasiru lahu amaluhu dhalika ta'atan jihaadan mu ne Burayda de wàcce gu mu wàcce damm gu mu damm boppam wàcce boppam moo tax muy wax lii di nettali lii di ko rëccu te xam nga ne jëf yépp wa bi kulli xaal fal amaalu binniyaat mu ne ak nu man di demee ci anam yépp jëf yépp ci yéene la yée la la aju waaye nag la fait que moom Burayda wàcce gu mu wàcce boppam day tax ginnaaw bi mu gisee ni lool bàkkaar la yasiru dina mujje lahu amalu jëfam jooju daalika joojale taatan mu mujj nekk topp yàlla wa jihaadin ak jihaad loolu la imaam al-Dhahabi wax raximahullah moom nag Burayda radiyallahu anhu ko jàmbaare woon la ci wàllu xeex gis nañ ni wax nañ la ci jamonoy Seydina Umar ibn ah, Uthman ibn Affan moo gaza Xuraasaan bokk na ci ñu ubbi Xuraasaan waaye tamit ak wax nañ la xaybar léegi ci jamonoy seydna Umar ibn al-Khattab tamit moom bokkoon na ci ñi nga xam ne ñoom la seydna Umar jiitaloon ca nawbatu sarghin nekk ca frontière fi Sham yem fi Hijaz dëkku arab yi yem ak fi Syrie Sham mooy frontière Sham temps yooyu ak fi Hijaz yem foofu noonu seydna Umar bokkoon defoon na ko fa ci amiram yi ñi nga xam ne ñoo fa jiite moom nag seydna burayda radiallahu taala anhu imaam ibn saad nako noon abu ubayd rahmatullah alayhima dañ ne moom mu ngi génn àddina euh, ci soixante-troisième ginnaaw gàddaay yonent bi aleyhi salaatu wassalaam waaye imaam al-Dhahabi rahimahullahu taala dane moom li gën a dëgër wa hada aqwa li gën dëgër mooy ne sanata wa sittiina mooy 62 l'an 62 ginnaaw gàddaay yonent bi aleyhi salaatu wassalaam ci la génn àddina radiyallahu taala anhu wa arda moom nag solo nañ ci moom ay xadiis yu toll ci 150 xadiis yoo xam ne moom seydna burayda radiyallahu anhu moom moo ko soloo kon imaam Zahabi loolu la wax dan noonu la génn àddina kon ci l'an 62 ginnaaw gàddaa yonent bi aleyhi salaatu wassalaam radiyallahu taala anhu wa ardaahu wa anna bihi wa ja'ala a'ali al-firdawsi maskanahu wa mathwaahu